walmutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wala yaxillu lahunna an yaktumna maa xalaqa allahu fi arxaamihinna in kunna yu'minna billahi walyawmil aaxir wa bucuulatuhunna axaqqu biraddihinna fi daalika in araaduu islaaxa wala mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja wallahu azizun di wax ci laayam ñaar bi ak ñaar fukk ak juróom-ñett mu ne wal mutallaqaatu gaa yi nga xamante ne nii dañ leen a fase muy jigéen ñi nga xam ne dañ leen a fase ñoom bu dee dañoo nekk ci sëy ñu fase leen mu nan lay demee mu ne tarabbas na ñoom dinañu xaar bi anfusihim na mooy téye seen bopp ta xaar lii lañuy woowe idda lii nag ginoon lañu ko leeral boo fàttali ko bi nga xam ne ci lañu nekkoon ci suuratu talaq balay woon nañ fa yi yépp ci lañ gise woon façon idda yi walillahi alhamdu wal waxoon nañ la iddaay ku ñu fase fii nii ci suuratul baqara la ko borom bi tabaaraka wa taala leerale kon mu ne kon ñoom dañuy xaar tii seen bopp salaatata quru léegi muy ñetti léegi quru mooy lan loolu boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim dañ cee wuute park ci langue ci boppam moom daa nekk moo boo xamante ne nii day tekki ñaari mbir yu wuute day tekki li nga xam ne mooy ak mbërëg waaye day tekki li nga xam ne mooy ak laab looloo tax ñi nga xamante ne ñooy xanafiye yi par exemple rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne fii salaatatu quru bi moo mooy mooy ñetti ñoom xayd lañ ko tekkee <coughs> al imaamu abu xanifa rahmatullahi alayhi ne lii nii mooy xayd voilà loolu lay tekki te du moom kese moo ko wax de ñoomin su mel ni ñoom seydina al athawriyu rahmatullahi alayhi ñoom al imaam al awzaa'i rahmatullahi alayhim ñoom ñépp loolu lañu wax waaye tamit mbir la moo xamante ne mu ñuy nettali tamit ci al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhim am na ci taalibe yi ñu ne dellu na ci ndax moom ci boppam moo ko waxal boppam moom al imaamu ahmad ne man de dama doon gis rahmatullahi alayhi lu jiitu dama doon wax ne al quru mooy mooy al athaar mooy set yi mooy laab yi waaye léegi man man daal li may wax mooy li nga ma jëm daal jéng ko mooy li nga xam ne mooy alxayd mooy quru mooy li nga xamante ne mooy ay alxayd te noonee la ko ku mel ni ci taalibeem yi al ibnul qayyim rahmatullahi alayhi ci zaad muy zaadul maat foofule daal dinay développé wax wal imaamu ahmad bi daal di koy dëgëral ne moo gën a dëgër kon daal wax baa ngoogu ñu njëkk ñi muy imaam abu xanifa ak wax jii nga xam ne moom la ñuy nettali ak ñiñ la ci imaamu ahmad ak ñiñ la limal ci boroom xam-xam yi dañ ne salaasatu salaasatu quru loolu mooy mooy mbërëg waaw day xaar ñetti mbërëg lay lay jàpp bu ñetti mbërëg ya matee boroom këram jëloo jëlaatu ko kooku moom buum gënee na tip mooy ne kooku moom gis nga bu soxlawaatee takkaat soxna si moom day dem ñaani waat comme ñëpp day commencer waat procédure banam tàmbalee woon alors que fekk jeexul mooy fekk ñetti ñetti yi matul mooy ci diggante boobu mën na mën naa jëlaat soxnaam te bu boobaa soxla benn procédure te kenn mënu ko ne non non lu tax ngay jëlaat soxna si déedéet ba léegi soxnaam la parce que mu ngi woon ci idda loolu mooy wax bu njëkk bi mu beneen wax boo xamante ne dañu ne xuru déedéet xuru du loolu de du tekkiwul li nga xam ne mooy mbërëg yi de waaye salaatatu xuru loolu mooy al athaar te loolu moom la ko mel ni ñoom al imaamu Maalik ibnu Anas ak ki nga xam ne mooy al imaam ash-Shaafi'i yu taalibeem bi waaye noonu tamit wax la ju ñuy nettali imaamu Ahmad comme moom ni mu ko waxe ci ñoom imaamu Ibnul Qayyim li ñu nettali voilà que noonu loolu laab yi lay wax ko quoi du neewal mutallaqaatu gaa yi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dañ leen a fase de yatarabbas na ñoom de dañuy nëgë di ko daal di téye seen bopp bi anfusihinna thalathata quru mooy ñetti laab mooy bu ñu gisee seen mbërëg ba laab benn gisaat laab ñaar gisaat laab ñett mooy diggante boobu fekk ñett yi matul boroom këram mën na ko jëlaat waaye bu ñett yi jeexee te jëlaatu ko mooy dog na fii mu ne moom day postuler ji comme ñépp bu bëggaatee bu amee ñeneen ñuy labat yi ah moom it day ñëw labat fekk mu bañ a nekk loo xam ne lorante day am ci seen diggante ñoom ñay labat si kon nag mu ngi noonu le wallahu taala alam mu ne walaa yaxillu te lii wax nañ la kon gisoon nañ ne ki nga xam ne dañ koo fase lii mooy ay iddaam voilà léegi mu ne walaa yaxillu te daganul lahunna ñeel jigéen ñoo ñële nga xam ne dañ leen a fase an yaktumna maa xalaqa allahu fi arxaamihin ñuy nëbb li nga xam ne moom la suñu boroom tabaraka wa bind ci seen mbuumu jurukaay yi mooy lan bu dee ne dañoo am bërëg bu ñu fi ñëw ne bon daldi changer kii yi par exemple ne seen mbërëg jeex na te jeexagul ngir bëgg a génn ci sëy bi voilà ñu ne leen yéen daal ñetti ñi ne ay ay ay ay ay ay ay mbërëg la ñetti mbërëg moom mu anticiper affaire yi gaawal ne mbir yi mat na te affaire yi matul suñu boroom ne loolu amuñu droit di ko def wala rek mu bëgg fee gën a toog tax moom mu gën a yokk mbir yi bërëg ba jeex bu yàgg wala ñu ne laam laak ñu mu ci man di demee ñu mu ne mu ne affaire bi jeexagul xam nga loolu du ay góor ak ñëw di ko di ko seet wala ay nit mooy nit ku nekk jigéen gu nekk moo ko xamal boppam même bu dee am na li nga xamante ne mooy aada bu ñu xam léeg-léeg aada bi mu pousse tuuti walaa mu am ay retardu deux ba trois am na ñoo xam ne sax dañuy am retardu sept jours ak sax lu feebar gu leen dal wala ay stress wala yu mel noonu tax seen mbërëg yéex a ñëw léegi nag kooku moom bu lu mu ci wax moom lañ koy bàyyee te moom la ñu mën a déglu moo tax suñu boroom nag digganteem ak boroomam la de moo tax mu ne wala wala yaxillu daganul de la hun na ñeel jigéen ñoo ñi la an yaktum nañuy nëbbo maa xalaqa allahu li boroom bi bind fii arxaamihin na ci seen buumu jurukaay yi wala ñu ëmb voilà ne yow fii mu ne ëmb ba yàqu na wala yu mel noonu wax yoo xamante ne nii li nekk seen biir ñu wax loo xam ne parce que waxoon nañ ki nga xam ne dafa ëmb moom mooy mooy moom iddaam an xam yadaana na léegi mooy yooyu yépp wala mu naan daa ëmb ndekete ëmbul ndax lan mooy ne kooku moom iddaam lan la an yadana hamlahun mooy day xaar ba ni nga xam ne ci lay imbee ci la euh, idda bay jeex léegi moom mu bëgg fee des tax mu ne daa ëmb dëkkate yoo ëmbul lool yooyu yépp la boroom bi naan warul ci ñoom ñuy nëbb li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala bind ci li nga xam ne mooy seen boo mujjurukaay yi de mu ne in kunna bu dee ñoom nekk nañ soxna yoo yële yu'min na di gëm billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala wal yawmil ak bés bu mujj ba mu ne nag wa bu'ulatuhunna seen jëkkër yi nag axaqu ñoo gën a yey bi raddihinna ci delloo leen mooy bu dee ne ñoom <laughs> fii daalika ci loolee in araadu islaaha ndeem namm nañu li nga xamante ni mooy moo mooy yéwénal mooy lan mooy jamono ji nga xamante ne nii ci lañ leen mën a jëlaat mooy lan mooy bu dee ne ñetti weer yi ñetti ñu naan ñetti weer yi ñetti laab yi ñu ne laab wala ñetti mbërëg yi weesoogul loolu ki ne yey même bu dee ne dañoo dem seen kër seen kër baay wala seen kër yaay entre temps même boobu boo waa ji ñëwee waa ji moo gën a jëkkër ji dem foofu la waxtaan ak ñoom ne day jël si waat soxnaam te loolu ñoom amuñ droit di bañ naan nga ne yow daw damaa foog ne sa bopp bi yow Moodu mii wala yow Thierno mii damaa foog ne da ngaa nàkk sa bopp amoo fi dara soxnaam la ba léegi ndax iddaam jeexagul kon nag moo tax mu ne waa wa bu'ulatuhunna seen jëkkër yi de ku ñoo gën a yey bi raddihinna ci delloo leen dug indiwaat leen ci sëy bi fii daalika ci loolee ndax tax génn guñ ci woon complètement in araadu neem namm nañ islaaha mooy bu dee ne nam nañu yéwénal li nga xamante ne mooy seen diggante de kon nag mu ngi noonu mu ne nag kon suñu boroom ne wala hunna te ñoom ñeel na leen ñeel na soxna yi mislu alladhi alayhinna mooy gis nga àq yi nga xam ne moom la jigéen gi am ci góor gi mooy rek mislu lu mel ni alladhi li nga xam ne alayhinna moo gàllu ci seen kaw bil ma'ruf ci njekk mooy ne àq gi nga xam ne moo am cib sëy diggante góor ak jigéen ñoo ko yemle benn la voilà moom la suñu moroom di wax nii naan na ñoom ñoom am nañu lu toll ni am nañu ci seen jëkkër yi àq yu toll ni ñoom yi gàllu ci seen bopp mooy kon benn la léegi nag mu ne walir rijaal yi waaye ñal ñeel na góor yi alayhin na ci seen kaw daraja benn daraja loolu boroom xam-xam yi ëpp dañu ne mooy li muy nax góor gi li muy dépensé ci moom te moom la suñu boroom doon wax ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa bima faddala allahu bihi ba'dahum ala ba'd ne ar rijaal góor ñi de ñoom ñooy taxawaakoon bindaanu ñiy liggéeyal ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ñooy taxawaa seeni mbir ndax li borom bi gënale lenn li ci lenn li mooy lan wa bima anfaqu ak li nga xamante ni moom la ñuy dépenser ñu ne loolu la loolu borom bi gënale ci ñoom lool kese lañ leen ëppalee mooy li nga xam ne ñoom moom la ñuy dépenser ak can yi ñuy joxe yooyu yépp loolu kese la sinon moom àq yi ay droit ak devoir benn la mooy droit ku la laaj daal ci lu gën gàtt ay nekk fi di def ay division ak góor ñi nii góor jigéen ñi nii loolu lépp alxuraan daa wax lu ko gën a simple te mooy noonu la demee mooy ne li war góor ki ci soxnaam loolu moo war soxna si ci góor ki jeex na tàkk mu ne nag wallaahu tabaroom bi